bokk na ci njàngat yi ann al waqfa laa yasixu ala geyri birrin wala qurba kama lam yasixa waqfu hada almasjidi wa ala hada fa yuhdamu almasjidu ida buniya ala qabr kama yunbashu almayit almaytu ida dufina fi almasjid nass ala dhalika al imaamu ahmadu wa ghayruhu mu ne woon bokk na liñ ciy jële ann al waqfa laa yasixu ala geyri birrin wala qurba mu ne waqf waxoon nañ luy waqf waaw boo ko génnee sa alal moo xam immobilier matériel lu ne boo fi xasee génne ne pour yàlla la pour nit ñi di ci jëfandikoo moomatoo comme jàkka rek ku tabax jàkka moom ba nga ko tabaxee nit ñi di ci julli jeex na waaw doo boroom wa anna al masajida lillah waaw bërëbu sujóot jàkka yi lillaahi borom bi subhaanahu la ñeel ah, gisoon nañu foofu mu ne kon loolu bu dee ne mbir mi ka ko doon def moo xam ay téere la teg ne da ko fiy def ngir nit ñi di ci xame seen diine wala mu bi bibliothèque wala mu bi école boo xam ne da ne moom da ko def uniquement ngir ñi soxla jàng di jàng bu boobaa loolu kenn du ko doon waaw def na ko ngir yàlla ngir ñi soxla kër gi da koo defar ngir way aajo yi way ñàkk ñi ak ñi nga xam ne ay ay ay ay SDF lañ ay sans domicile fixe lañ amul buñ dëkk ci mbedd yi lañuy fanaan jàkka yi noonu teen bi mu ut benn robine boo xam ne wala ab forage bu mu defarlu ne def naa ko fan lillaahi nit ñi di naan bi ci jëfandikoo bu boobaa loolu kenn du ko même bu faatoo kenn du ko donn te tamit kenn du soppi li nga xam ne loolu la bëggoon ak nam ko defarewoon woon lu dul ne ah nécessité moo tax mooy manu la ñàkk siinu affaire yàqu ñu yëwénalaat ko mu ne loolu du wér bu dee ne yéene kooku ka koy def baaxul defu ko ngir lu baax te defu ko ngir jege yàlla subhaanahu wa taala comme ni nga xam ne la dul wér la wérul waqfu masjid bi muy masjidu diraar naafiq yi ndax mas ko boo ko xasee def rek waqf la jeex na walla mu ne bu ñuy wérul ndax bu wéroon yonent mi aleyhi salaatu salaam doonu ko woon taal mais dafa wérul moo tax mu ne wa ala hada ci kaw loolu <coughs> fa yudamul masjidu ida buniya ala qabr ci kaw loolu tamit lañuy toje màbbal jàkka bu dee dañ ko dañoo fekkub xabru ñu ñëw tabax fa jàkka ci kawam kama comme li nga xam ne yun basu la ñuy sullee almaytu waa ji faatu dufi dufina bees ko suulee fii masjidin moom comme que fa fekk jàkka ja kom ni waxoon rek ne lii nag ma wax nassa ala dalika al imaamu ahmadu wa gayru mu ne lii nag suñu imaam ñun xanbal yi di imaam ahmad ibn muhammad ibn hanbal rahmatullah yaxal na ko ak ñeneen léegi euh, mu ne falaa yajtamiu du dajo du bokk fi du daje fii diinil islaami ci diinil islaam masjidun jàkk wa ak jàkk ak ak ak ak ak bàmmeel akub tomb non tomboo ci biir jàkka lool du daje manu nekk ñaar yooyu il faut benn bu mujjee ñëw rek moom lañ fay jële loolu la waxoon léegi waxoon nañ la moom ay dalil la waxoon nañ ne lii mooy li ëpp ci ngiiru xanbal yi lii lañ wax waaw te dinañ ñëw ci ñeneen du ñoom rek ah <coughs> mais ñoo gën siiw ñuy wax loolu léegi waxoon ñu ngi woon ci dalilu parce que wax nañ la masala bii <coughs> waxoon nañ la bi ñu koy tàmbali ne bu bari incompréhension la waaw ndax gaa yi passion lañ ciy demee te li mu laal la moo tax mooy ñu faatu la ak tamit li nga xam ne mooy jàkka ak ni mu toll ci xolu julli ñi ak nit ñu nga xam ne ñoo faatu ak nit ñu baax ña ñuy denc ci yenn jàkka yeeg yooyu loolu dafa indi mbir mi nekk loo xam ne ñenn ñi passion lañ ciy demee waaw ñoom dañu ñoom ci passion la ñuy demee nga gis ñaari kuréel moo am ñii ne dafa xaram ci lu ñu joyal ku fa julli sax baaxul xam nga loolu la imaam Ibnul Qayyim wax loolu li ëpp ci xanaa bi lay wax rahmatullah alayhim mooy seen njiir daanaka waaw koo fa julli parce que lan an-nahyu yaqtadi al-fasad waaw comme que yonent bi alayhi salaatu salaam dafa xaraamal lool dafa ko tere ba pare rëbb ña ko def ñamu ne ñoo ko def muy yahuudi ak juif hein buur yàlla rëbbum buur yàlla sori na leen nga yërmandeem ba pare mu tere ne bu leen dina ñëw ci dalil yooyu waxoon nañ ne dinañ ci ñëw bii passé comme ci fin bi la ñëw ci seeni dalil yeneen yi ñu ne ñoom looloo tax nag këne yii yépp day waral ne mbir mi dafa xaram comme que nag dafa xaram def am ñëw ci jàkka walla fekk xabru nga ñëw tabax fa jàkka comme que dafa xaraam ci waxu yeneen ci ba salaatu salaam moo ko xaraamal rëbb ña ko def kon nag képp ku fa julli sa julli du baax waaw laa yasixu salaatu fiihi laa tasixu salaatu fiihi wala yajuuz waaw julli fa du wér te tamit daganul nit di fa julli loolu la imaam ibn al qayyim waxoon waxoon nañ la nag moom fi mu tegoon wax yi mooy li yonent bi aleyhi salaatu salaam wax ci xadiis bu ne <coughs> ci saxiixu imaamul buxaari ak i saxiixu imaamu muslim ibn al xajjaaj yonent mi alayhi salaatu ne qaatalallahu muy xadiis sayna Abu Hurayra mu ne yonent mi alayhi dane qaatalallahu alyahuuda ittaxaduu qubuura anbiyaa'ihim masaajid yonent bi alayhi salaatu ne qaatalallahu alyahuuda bii tudduñu ko buur yàlla rëbb na juif yi ittaxadu dañoo jàppe buur qubuura anbiyaa'ihim seen bàmmeelu yonent yi masaajida def koy jàkka waxoon naa la ñoom nii lañ ko firee waaw firee wuñ ko euh, fooy dëpp sa jë kese kene ci xabru bi lañuy ñëw di fa sujjóot ñoom di sujjóot ci kaw xabru bi du ñoom tudd ñoom jàppewuñu ko noonu waaw jàppewuñu ko noonu mu ne ñoom looloo tax kon mu rëbb leen am ci beneen riwaaya mu ne bu bu beneen xadiis bu seydna abu hurayra hein radiyallahu mu ne laana allahu alyahuuda wannasaara muy seydatu aisha seydatu aisha mooy biñ waxoon bii lañ waxoon te moo doon wax ci feebaram boobu nga xam ne ci xadiis bi ne saxi imaam muslim mooy wane kañ la xewoon muy bu jundub këne mbir mu mu ngi xewoon cinq jour avant faatu ko alayhi salaatu wassalaam ci la xew-xew bi amee woon ah yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu loolu mooy tolloog li imaam Ibnul Qayyim doon wax ne mel ni bi mu waxee lii nga ne ko waay yow li nga wax yéeme na de mu ne man duma ko wax lii laa yasixu hada alwaqfu wala yajuuz wala tasixu te du wér te sax julli fa du dagan du du du wér ci jàkka ju mel nii goo xam dafa am ab néew mu ne lu tax li nahyi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ndax tere wu ko yonent ma lay tere wala anihi ak rëbb gum rëbb man ittaxadal xabra masjidan ak rëbb gumu rëbb ku jàpp jàppe ab xabru def ko ab ab ab sujootukaay ab jullikaay ab jullikaay aw xada aw wala boog aw xada alayhi siraajan wala mu fay taalub làmp waaw ah, <coughs> léegi léegi laana goog mu wax moom la yonent ma la saa saa mooy xadiis yi ñu la wax bu sayyidatu Aisha bi tuddoon nañu mu ngi saxiixayni mu ne yonent bi alayhi salaatu keroog ci feebaram boobu nga xam ne moo tax am na benn riwaaya da ne yonent bi alayhi salaatu salaam qaala rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam fi maradihi alladhi lam yaqum minhu sayyidatu Aisha radiyallahu anha mu ne yonent bi alayhi ndaw yàlla la di nee na ci feebaram ba nga xam ne jógu ci après mu ne la'ana allahu alyahuuda wan nasaara mu ne buur yàlla rëbb na waxoon nañ la mën na nekk ñaan mooy yàlla na buur yàlla rëbb yahuud yi ak nasaraan yi man na nekk ñaan man na nekk information que ne xabaar la mooy ne lii moo am mooy laana rëbb na allahu buur yàlla al yahuuda juif yi wan nasaara ak nasaraan yi mooy bu ci doon bu nekk rek mooy de toute façon bu dee information la noonu la demee bu dee ñaan la ñaan yonent ma lay saar saam dal na waaw mooy buur yàlla nangu na ko mooy kon buur yàlla rëbb na juif yi ak chrétiens yi loo tax mel nañu mu ne ittaxazoo ndax dañoo jàppe xubuura anbiyaa'ihim masaajid dañoo jàppe seen bàmmeelu yonent yi aleyhimu salaatu wassalaam masaajid def ko ay jàkk waaw léegi loolu benn affaire la xam nga lii eh, ci la doon mooy xadis bi doon wax rek naan yaay ummu salama ak yaay ummu habiba benn xadiis boobu la moom la mooy benn xew-xew boobu la dañoo nettali comme que dañoo newoon Éthiopie ñoom xaba Abyssinie ndax demoon nañ gàddaay foofu foofale ñu nettali na ba ñu gis benn église boo xam ne dafa am ay tasaawiir ah ñii nii tuddee ko ay ay kene ay image la yu ñu fa dessiné léegi mu tudd ñooñu ak seen nam demee yonent ma lay saar-saam ne ulaa'ika shiraaru naas ne ñii ngeen tudd ñoo ñële ñoom ñoo yées ci nit ñi waaw ñoom ñooy yées nit ñi am ci beneen riwaay inna ulaa'ika idha kaana fihim ar-rajulu as-saalihu fa maata banaw ala qabrihi masjida wa sawwaru fihi tilka as-suwar ulaa'ika shiraaru al-khalqi 'inda allahi yawm al-qiyaama yii yépp ñu ngi saxiixayni di xadiisu as-sayyidatu Aïsha bint as-Siddiq radiyallahu anhuma ne inna ulaa'ika yonent mi bañ ko nettalee lool ne ko mais ñun bañ fa nemee yooyu benn église boo xam ne am na ci nen riwaay yu ne Maria la tudd la église bi tudd mais dafa am ay statue ay yooy waxoon nañ la ñuy wuñ ko statue dinañ ñëw léegi mooy ci euh, ñi am mazhab bi ba léegi ñu ngi ci mazhabu ñi ne dafa xaram waaw jullee ci fu am bàmmeel dafa xaram mooy mooy li imaam al ibn al qayyim looloo tax ñu commencé foofu parce que comme que moom la ñuy topp lu ñuy wax moom lool moom mazhabam la fi indi waxu fi leneen waaw sous-tendre na wan na ne la wu am na xew lu bari léegi mooy lu wuteeg lii mu wax te lii nag mooy ah xurbatu hoo waay waay waay kii ak tumurankeel waa ak tumurankeem ci ci ci ci ci tumurankeem mbir mii may wax kën nii la war a demee ah yonent ma lay saar saam ne ñooñu ñoom dañu jàpp bu bu kenn ku baax ar rajulu saalih bu kenn ku baax ci ñoom bu génnee àddina banaw ala qabrihi masjidan fañ ko denc ñu dem tabax fa ab jullikaay ab jàkka foo xam ne lañuy jullee wa fii fiihi tilka suwar après ñu daal li fay def image yooyu mu ne ulaayika ñooñu shiraarul xalqi inda allahi ñoo yées ci mbindeef yi fa yàlla yowmal qiyaama bis pénc lii lépp mooy seeni dalil hein hein <coughs> léegi am na yeneen yoo xam ne ba léegi yonent bi aleyhi salaatu salaam moo ci même kii bi lay dem rek mooy yooyu waaw loolu la am na ci tamit am na beneen beneen beneen kii boo xamante ne nii beneen euh, xadis boo xam ne mooy bu jundub biñ la doon wax mu ne sami'tu man dégg naa annabiyya yonent bi aleyhi salaatu salaam qabla an yamuuta bi xamsin wa huwa yaquul mu ne man dégg naa yonent bi aleyhi salaatu salaam laata muy génn àddina mooy cinq cinq avant muy génn àddina bu la nee cinq nag mooy cinq jours avant muy génn àddina nee na ci laa dégg man Jundub yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy wax lan ah nee na euh, bon ca la doon wax ne man deñ naa maa ngi mu seedee yàlla di wane tey deñ ci nekk xarit ci kenn ndax fa inna allaha taala qad ittaxadani xalilan kama ittaxada ibrahima xalila mu ne euh, ndax mankat buur yàlla moo ma jàppe xarit comme kenn ni mu jàppe seydina ibrahim alayhi salaatu wasalaam xalilan comme ni mu ko jàppe xarit la ma jàppe man sallallahu alayhi wasallam xarit mu ne walaw kuntu muttaxidan min ummati xalilan la taxadtu abaa bakrin xalila mu ne bu amoon kenn ku may jàppe xarit ci samaw xeet waaw moo tax kenn mënu fee ñëw ci ginnaaw di wan ne yow sëb sëriñ moo gën a jege yonent bi alei ah, te lool moo di waru <laughs> yonent bi alei wax dafa leer waaw samaw xeet la wax waxul ñu ne woon foofu kese ah. ñépp ci yem ilaa mi diin ilaa ba yawmal qiyaam waaw mooy non fonk fonk sa sëriñ yëgal ne yemul benn saxaaba fenn laa wax loolu il faut que ça soit très clair <laughs> ci doon ci saxaaba yi benn amul wooli yu yépp boo leen dajale woon benn saxaaba moo leen raw fopp waaw ku ci man di doon nag <laughs> loolu yonent ma ne saa saa ne waxatuma laa si ñoom ñii xulafaa rashidun yooyu gaa seen bopp yi daa tàng te dañoo wéra di laa yaakaar ay léeg la laaw ah mu ne kon walaw kuntu muttaxidan min ummati xalilan lattaxadtu aba bakrin xalila mu ne bu amoon kenn ku may jàppe xarit ci samaw xeet tout entier konoonte kon di seyna abu bakar laay jàppe xarit waaye alaa wa inna man kaana qablakum mu ne alaa waawee di wax ak jullit ñi cinq jours laata muy génn àddina moom aleyhi salaam di leen mettre en garde hein di tirer seen attention ci yëf yi ci calamité yii nii ak problème yu rëy yii nga xam ne juif yi ci lañ tàbbi hein mu ne alaa kon waawee alaa yëgu ngeen ma yëgal leen wa inna man kaana qablakum gis nga amoon na ci ñi leen jiitu am na ci ñoo xam ne hmm? kaanu nekkoon nañ yattaxiduuna qubuura anbiyaa'ihim wa saalihihim masaajid ñi leen jiitu woon dañ doon jàppe seen bàmmeelu yonent yeeg nit ñu baax ñi masaajida def leen ay jàkka alaa waawe alaa yëgu ngeen ma yëgal leen falaa tattaxidul qubuura masaajida inni anhaakum an daalik yonent ma lay saar saar ne alaa waawe alaa yëgu ngeen ma yëgal leen falaa tattaxidul qubuura bu leen jàppe bàmmeel yi masaajida def ko ay sujootukaay def ko ay jàkka inni man rasulullahi sallallahu alayhi an dhalika maa ngi leen di tere lii waay waay tere naa leen loolu de waaw bu kenn taxaw ne masuma koo tere de waaw léegi nag gis nga yii mu dañ doon jàppe soir yeeg yooyu masaajid eh, moom laa loo xoon al imaam ibn rajab al parce que beneen côté bi mooy ñi ci des jumhur hein ñoom am na ci yeneen riwaay boo xam ne ne yuhadhiru ma sanaw yonent mi alayhi salaatu salaam dafa wax loolu ne laanatullahi ala alyahuudi wa nasaara ittaxudu qubuur anbiyaa'ihim masaajid yuhadhiru de mettre li tax mu wax yuhadhiru mettre en garde xeetam ma sanaw ci li nga xam ne moom lañu defoon mooy bañ ñoom ñu tàbbi ci li nga xam ne ñoom lañu tàbbi woon al imaam al xaafis ibn rajab liñ la doon wax ne dañ gaay dañ doon jàppe tasaawiir xam nga loolu la loolu la ñoom yaay ummu Habib ak yu ummu Salama nettali waa jumhuur jàppe mbir yi këne dañuy wax ne ñoo tasaawiir foofu liñ ci jublu mooy yu am jëmm mooy desin yoo xam ne mooy ay statue voilà ay statue mais ay dessin yi mais ma ne loon loolu nag bul jàpp ku koo dégg mu ne ay dessin la nga ne noo kooku ñooñ dañoo déggul ak loolu non ay boroom xam a ko wax du benn waay wala gaa yu door a bees nekk xijaas di wax de non non non al imaam ibn fan nga koy boole xijaas la ne woon ñi nekk xijaas ñii la démb la xew moom moo jiitu ñoom say ñoom imaam al-Hafiz ibn Hajar moom dane ci Fathul Baari wax naa la moom moo njëkk a bind Fathul Baari dane mooy sharaawu saxiixu imaamul Buxaari bi muy eh, sharaa xadiis bi eh, di wax ci eh, lii nii mooy xadiis bi yonent bi alayhi salaatu salaam ne inna ulaa'ika mooy bu sayyidatu Aïsha bi radiyallahu anha mu ne anna umma Habiba wa umma Salama zakarataa kanisatan ra'aynaha bil habasha fiha tasawir li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna ulaa'ika idha kaana fihim ar-rajulu as-saalihu fa maata banaw ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka as-suwar ulaa'ika shiraaru al-khalqi 'inda allahi yawm al-qiyaama waxoon nañ ko sànq xadiis boobu bi mu koy sara moom al imaam al-haafiz ibn Rajab yonent mi alayhi salaam kon sayyidatu Aisha dane moom fekke na ko dane yaay Ummu Habiba de ndax temps yi yonent bi alayhi salaam néegam la ne woon soxnaam yi nag buñ ñëwoon buñ xëyoon dañ doon ñëw di ko seet si voilà léegi nag bañ fa dajee ah ñu nekk ci néeg bi yonent bi alayhi salaam feebar nekk néeg Sayyidatu Aïsha ci la ko yaay Ummu Habiba ak yaay Ummu Salama nettali mbir mii zakarataa tuddal nañu ko kanisatan zakarataa tudd nañ kanisatan ab église ra'aynaha boo xam ne gis nañ ko bil habashati foo fële ca Abyssinie di Éthiopie fiiha église boo xam ne amoon na ca biir tasaawiir ay statue selon jumhur tasaawiir nañ dégg xanbali yi ñoom niñ ko jàppee rawatina ku mel ni imaam al-Hafiz ibn Rajab te waxu imaam ibn al-Qayyim beeg ñooñu lool lool lañ tekkee mbir yi ci loolu la jublu ñu ne dañ koo tuddal li rasulillahi yonent ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam fa qaala yonent mi alayhi salaatu wa salaam ne inna ulaa'ika gis nga gaayoo yële ngeen ñu ngeen ma tuddal idaa kaana fiihimu rajulu saalihu bu nit ku baax nekkoon ci ñoom famaata mu génn àddina banaw ala qabrihi masjidan dañuy tabax ci xabroom ab mas ab ab ab jàkka wa sawwaroo ñu daal di fay def dessiné fa fiihi ca foofa ñu ñooy fa ñu tabax loolu tilka suwar suwar def fa yii nii mu ne ulaa'ika ñii shiraarul xalqi ñoo yées ci nit ñi voilà inda allahi fa yàlla yowmal qiyaama yowmal qiyaama déggal nag imaam alxaafiz ibn rajab bi muy bi muy bi muy sharaal yi lim wax imaam alxaafiz ibn rajab alxambali mu ne hada alxadiisu yadullu ala taxriimi binaa'i almasaajidi ala qubuuri saalihiin wa taswiiri suwarihim fiiha kama yafaaluhu nasaara wala rayba anna kulla waaxidin minhuma muxaramun ala infiraadih fa taswiiru suwari alaadamiyiina muxaramun wa binaau alqubuuri ala almasaajidi binfiraadihi muxaramun kama dallat alayhi nusuusun uxraa fa in ijtamaca binaau almasjidi ala alqubuuri wa naxwiha min aathaari alsaalixiina maca taswiiri suwarihim fala shakka fi taxriimihi sawaa'un kaanat suwaran mujassada kal asnaam aw ala xaa'itin wa naxwihi kama yaf'alu an-nasaara fi kanaa'isihim mu ne wa tasaawiru allati fi fi lkanisati allati dakaratha ummu habibata wa ummu salamata annahuma ra'ata bilxabashati kaanat ala alxiitaani wa naxwaha walam yakun laha dillun wa kaanat ummu salamata wa ummu habibata qad haajarata ila alxabasati fa taswiru suwari ala mithli suwari al-anbiya wa saalihiina litabarruki biha wal istishfaa'i biha muharramun fi diini al-islaam wa huwa min jinsi ibaadati al-awthaan wa huwa alladhii akhbara an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam annahu lahu shiraaru al-khalqi 'inda allahi yawm al-qiyaamah imaam al-haafiz ibn rajab mu ne alxambaliyu rahmatullah aley mu ne hada alxadis gis nga xadis bii nga fi tudd léegi muy xadisu saydatu Aïsha bi radiyallahu anha yadullu day tegtale mais day tegtale ne ala ala day tegtale ne tabax ay jàkka ci kaw xabrooy nit ñu baax ñi dafa xaram wa taswiiru suwarihim fiiha kamaa yaf'alu nasaara naka noonu di fa dessiner seeni seeni seeni seeni jëmm seeni dessin waaw dessiner ab sëriñ bu baax bu génn àddina non seulement yow nga tabax fam fam fañ ko denc jàkka ci kawam ñu naan déet nga fay def ay desin mu ne comme ni ko nasaraan yi doon defe di defe comme ni mu koy defe ndax ba léegi moom ba muy dund it nasaraan yi bari nañ fi comme ñu na waaw Foalea ah, soriwul boo génnee fii nii rek l'église de la Madeleine mu ngi fii yooyu xam nañ ci dara waaw wala rayba hein wala mu ne amul sikki sàkk anna kulla wahidin minhuma muharramun ala al-firaar nekk ci ñaar mooy tawax jàkka ci xabru loolu dafa xaram moom kese waaye di dessiner hein dessiné yooyu yu ah mooy yi nga xam ne jëmm doomu aadama ngay ngay recopier voilà wa taswiru suwaril aadamiyin muharramun que moom it dafa xaram bu ci nekk alan firaadi yi moom rek waaw mu ne kon fa taswiru suwaril aadamiyin muharramun mooy li ñu wax sànni di dessiner ñoom dessiner moom moom moom ñoo see que ñoom ñoom defuñ teqantal bi bi waa defan ah. entre lu am jëmm lu ñàkk ñoom dañ ni yépp ci yem que ça soit muy statue wala dessin en tout cas buy représenter nit loolu yépp a xaram wa binaa'ul qubuuri ah tabax jàkka non euh, binaa'ul qubuuri alal masaajidi binfiraadihi xam naa li leen li la mooy bii mooy kon nga indi néew bi dugal ko ci jàkka ji wala le contraire rek jàkka ji nga ñëw fekk ab néew ku baax nga ñëw tabax fa jàkka mu ne ñoo yi yépp bu ci nekk moom kese dafa xaram kamaakeem ni nga xam ne dallat alayhi nusuusun uxra comme ni ko euh, teg si daal di leerale wax nañ ci yu bari sànq mu ne fa in ijtamaa binaa binaau masjidin ala quburin ala al quburi wan xuwaa min athar saalihin ma taswiru surihim fala shakka fi tahrim mu ne nag bu booloo yow buñ la nee bu nekk ci ñaar yi rek nekk fa di leen dessiner formu nit di leen dessiner loolu dafa xaram tabax ay jàkka ci ay bànneel dafa xaram mais mu ne mais rawatina bu dee dañ leen a boole mooy ñaar yépp am ci benn bërëb amul sikki sàkk ne loolu dafa xaram waaw mu ne nag sawaaun fii la wax ji ne sawaaun moo yem kaana suwaran mujassara moo xam dessin dessin yooyu mu nekk ay satu lu ñu naan mooy lu am jëmm loo xam ne day am takkandeer waaw kal asnaami comme xërëm yi gaa yi doon teg mooy statue yi rek statue moom kenn duñu ko jàngal am nañ ci bu mag wakam voilà mooy lu ma mu ne mu demee noonu wala yi ñuy wane naan way gaa yi way waa si lam joor mu ci kaw fasam mooy yooyu rek waaw mu ne comme yooyu wala yi nga xam ne sax asnaam lañ ñoom ya ñooy comme budaa comme budaa yi ngay gis waaw gaa yi di ko tabax di ko raay teg ko mu toog ñu or ne ko lépp di or mu toog liis gaa yi di julli ci kanamam di sëgg ko lool lool bouddhiste yi def ak yooyu mu nekk que ça soit loolu mooy mu nekk mbir mi dessin boo xam ne dafa am jëmm hein aw ala ha'itin wa nahwi wala mooy loolu bu ñu la nee bu am jëmm mooy statue moom lañ naan statue ñun duñ ne dessin bu am jëmm mais dañ naan statue lañ koy woowee waaw timsaal mu nekk que ça loolu aw ala ha'itin wala mu nekk ay dessin yu ñu représenter ay nit ci miir wanax wi ak yu mel noonu yooyu ñépp ci yem kama falu nasara fii kana'isihim comme ni chrétiens yi dessiné seen fresque yi ci seen église yi gis ngeen église de la de de de kii euh, le Saint-Sépulcre gis ngeen ko bu ñu wanee kii image yi mais mooy da gis ñuy dessiné nga gis ñu des si yu bari naan ñii ñu dessiné ay kii naan représenté ange yi fii Seyna Isa wal iyaadu billah dessiner fee naan walla ci apôtre diw kii lii nga gis ay scènes yu biibul bi wax ñu dessiner ko def ko mu tiim mu wër kii bi mu ne yooyook yii wa ci yem waaw mu ne yooyu noonu que yooyu mooy xam ay fresque la yuñ mu ne yooyu ak yi nga xamante ne nii mooy statue ñoo yem kepp yooyu yépp xaraam léegi mu ne en plus sax gis nga tasaawiir yi nga xam ne mooy yi yi yi yi ñoom yi ñoom yaay Ummu Habiba ak yaay ummu salama yi ñu gisoon Éthiopie ca église ba mais ay statues yu taxaw wa tasaawiru lati fil kanisati lati zakarata euh, zaka zakarata na ko ummu habiba sayyidatu ummu habiba ramla bint abi sufyan radiyallahu anhuma wa ummu salama hind bint tudd annahuma ra'ata bil habasha ne mooy yi gisoon Éthiopie foofu la ca église ba Maari Maria kaanat ala al-haytaan wa nahwiha mais ci mur yi la newoon ci mur yi la newoon du ay statues ay dessins la ay fresques la walam yakun laha dhillun te amul woon mooy amul woon benn takkandeer mooy dalay leer ni fii imaam al-Hafiz Rajab xam na beneen avis ñi naan lool non non non yéen da ngeen a juum parce que comprendre ngeen ku jàpp ne affaire yi ay dessins yi ci mur bi la woon. mais waxul woon loolu ay statut la doon wax mu ne mukk waxul loolu waxul loolu non ay statut affaire yi du ay statut yu mooy église yi c'est sûr def <laughs> moom xam nga église yi boo demee dañuy def yooyu da ngay gis ñu def ay statut yu taxaw ah léeg dañ koy def ci bunt bi wala ci kaw ca kaw kii ba comme ni ngay gisee kii de four fourvière ca kaw mais ci biir da ngay gis ñu def fi mais problème bi xam nga fi lënt lënt bi ñëw mooy église chrétien yi da nga ciy fekk yépp da ngay fekk ay statues yuñ fa teg mu taxaw mais danga nga fa gis ay dessins yu bari loolooy mbir loolu nag mooy mbir mi waa jumhur ñeneen ñi ne non non non affaire yi taswir am bu doon ñeneen yi shakl lañ koy woowe gaa yi mu ngi ne mukk shakl fa shakl waaw dañ koy woowe loolu waaw ay dessin mais tasaawiir dañ koy woowe ay dessin waaw te mbir mi ci sawwara la jóge sawwara mooy melal melal nag mën naa nekk ci lu ñu taxawal ay xeer ay or ay argent ak yooyu ay ay bois ak yu mel noonu loolu mën naa nekk mais mën na nekk di melal benn mbir ci mur wala ci feuille wala yu mel noonu moo tax comme que comme que moo bi dafa yenu ñaari ñaari yépp la mën a tekki loolu mooy liy dëgg du ne rek shakl kese kese kese la ñuy wax li nga xam ne mooy mooy dessin moo tax moo moo tax boroom xam-xam yi ñemee wax loolu du du dañu ñëw di ko wax seen mooy ne loolu parce que langue bi moo ko soutenir ñu ne ko loolu la moo moo tax moom moom mu dogu xam nga dafa dogu ne gis nga waxuma leen dara eh, eh, gis nga eh, tasaawiir allati fi sakinati fil kasi kanisati ci église boobu allati zakarata yi nga xam ne tudd na ko umu habiba di yaay umu habiba wa umu salama yaay umu salama radiyallahu anhuma anna ra'ataha bil habasha kën a gis nañ ko habasha mais kaanat ala alxiitaani man imaam ibn rajab ko wax laa wax alhambali rahmatullah alayhi mais ci mur yi la ne wa nahwi ak yu mel ni noonu waaw xam nga chrétien dañuy dem ba ci sol bi sax dañ ko ciy def léeg-léeg waaw wakaanat mu ne te loolu walam yakun la zill amul woon waaye xam ngeen ne fresque bu nekk ci mur amul amul amul amul amul takkandeer waaye lool mu ngi ciy tontu ne kon ñi naan takkandeer waa jumhuur ak ñooñu xam ngeen ne seen loolu dëgguwul waaw te mbir yi teguwul ci est-ce que lu am takkandeer ak takka ñàkk am takkandeer mu ne wa kaanat ummu habiba ummu salama mooy mu wax moo lan moo leen fa yóbbu woon lu tax nan lañ def ba gis lool mooy dañ fa demoon gàddaayoon habasha comme niñ ko xawoon waaw mu ne nag fa taswiru suwari ala mithli suwari al anbiya wa saalihiina li tabarruki biha léegi nag di defar di melal hmm, di defar ay dessin di ko niroole naan ci ci ci melal yonent yi alayhimu salaam comme ni ko chrétiens yi defee teg naan ju eh, naa Isaa woon yii apôtre yi tiim ko ñu toog tiim benn banquet wala yu mel noonu wala seen bible biy wax nee nañu seen bible caaxaan yi muy wax naan kara def na nii jaar na ci ndox mi ñu dessiné ko wane ko mu mu mooy yooyu mu ne comme yu yooyu noonu am nay dessin la hmm? di ko defal yonent yi ko moom dañuy def ay Seyna Isa ñoom ñëpp dañ leen defal ay kii da ngay gis ñu naan ay di di di di jéem a dessiné naan seenu David et Goliath yooyu dañ koy def Taalut ak Seyna euh, Daawud ak yooyu di dessiné naan yonent Yàlla Sulaymaan alayhi salaam yooyu yëpp gaa yi dañ koy def mu ne yooyu noonu nag wasaalixiina ak ñu baax ñi li tabarruki naan dama ciy barkeelu bihaa ci loolu wal istishfaa bihaa walla nañ ko def ah bu ñu amee problème daal di ko ci woo di ci rammoo muharramun yooyu yépp da yi yépp dafa xaram fii diinil islaam yi ci diinil islaam wa huwa lii min jinsi ibaadatil awsaan yi dafa bokk ci façon la façon la ci jaamu xërëm yi comme ni ko waa jaahiliya doon defe wa huwa lii alladi axbara mooy yonent bi moom la xabaare anna ahlahu que ñiy def lii shiraarul xalqi ñoo yées ci mbindeef yi fa buur yàlla yawmal qiyaama bés pénc voilà voilà kon moom loolu la wax al imaam al xaafiz ibn rajab ci fathul baari bi nga xam ne moom moo ko bind bokkul ak bu imaam al xaafiz ibn xajar kon mooy gis nañu fi ne euh, ñoom loolu lañ wax en plus euh, bokk na ci li ñuy wax ñoom pour dëgëral seen mazhab hein dañu ne ñoom d'accord uñ ne masjid mooy fi ñuy dëpp jë jë kese waaw xam nga waa jumuur dinañ ñëw ci seeni dalil hein dinañ ñëw ci seen dalil léegi ah, nga ne ko ma man am naa benn laaj am naa benn laaj boo xam ne ça me perturbe un petit peu ñoom Hanbali ñooy tontu seen affaire la ñoom ñooy tontu nii man <laughs> da ngay rapporter li ñu wax <laughs> waaw mooy mais euh, lan moo tax xadiis bi ne. laanatullah ala alyahuudi wannasaara laana allahu alyahuuda nasaara ittaxadu qubuura anbiyaa'ihim masaajid mu ne buur yàlla rëbb na juifs yi ak chrétiens yi dañoo jàppe seen euh, bàmmeelu yonent yi ay jàkka te ñun xam nañ ne mais chrétiens yi ñoom kan mooy seen yonent ñu ne non non pardon pardon non juif yi kan mooy seen yonent ñoo ne ah ñoom day Seydina Isa non Seydina Muusa Seydina Suleymaan Seydina Daawud Seydina Suleymaan ñooñu waaw ah, c'est bien kon ñun xam nañ ñoom seen yonent ak ñoom bon ñooñ lañ ne seen xabru yi Seydina ak ñooñu lañ jàppee def ko ay jullikaay mais kanta nasaraan yi kan mooy seen yonent Seydina Isa alayhi salaam ñu ne waaw mais pourquoi kon Seydina Isa fu mu ne ah wa ma salabuhu wa ma qataluhu walakin shubbiha lahu suñu boroom nee na kenn faatu ko de chrétien ni ñoo du dëgg de rey ñu Seydina Isa de alayhi salaatu wassalaam waaye it ah, daajuñu ko de crucifié wuñu ko comme li ñuy wax de waaye da leen a lëntal mbir yi mooy keneen la leen paas la leen wan ñoom ñu jàpp ne moom la mooy bal rafa'ahu ilayhi buur yàlla ne bal li am ba des rafa'ahu Allahu man buur yàlla maa ko yëkkati buur yàllaa ko yëkkati ilayhi ci moom waaw te gis nañ Isra wal Mi'raj yonent bi alayhi salaam fa ko fekk ca asamaan ñaareel mu nekk fa mbokkam bi Seydina Yaxya Yaxya Yaxya ibn Yaqub non ibn Zakariya alayhim asalaatu wassalaam boroom xam-xam yi gisoon nañ ba ñuy gis loolu ñu ne li tax ñoom ñu nekk foofu deux parce que Seydina Isa faatoogul te dafa war a wàccaat te bu wàccee asamaan bu ne buur yàlla dafaa defub yonent bu wàccee bu ko defee Seydina Yaxya ne foofu mooy en tout cas ci man dee moom ngi ci asamaan si moom amul bàmmeel ci kaw suuf ma ne waa kon pourquoi kon yonent ma lay saa saam ne chrétiens yeeg juifs yi dañoo jàppe seen xabru yi seen xabru borom euh, yonent yi alayhi salaam def leen ay jàkk hein hein ah. am ci boroom xam-xam yi parce que lool même en dehors de Hanbali yi sax boroom xam-xam yi dañuy tontuul yi en ci luñ doyal am na benn mbooloo bu ne non c'est que boo gisee anbiya u banu Israël na ñële num tudd juif yi leer na mais chrétiens yi boo gisee loolu mooy anbiya yi ñi ci jublu mooy seen mooy ñu mag ñi toppoon Seydina Isa comme apôtre yéeg mooy les xawaari yu ne yéeg ñooñu euh, léegi bi mu tuddee yonent yi ñooñu dañuy duggaale ci suuf waaw ndax ñu ne boobu li koy wane mooy li mu ne li yonent mi salaam ne ci xadiis yi ñu gis sànk kene ñoom kaanu yattaxiduuna qubuura anbiyaa'ihim wa saalihihim masaajid waaw juifs yeek yi mu ne ñoom dañuy jàppe seen xabrooy ci yeneen beneen version bi xadiis bi seen xabrooyu yonent yi ak seen ñu baax ñi masaajid waaw defe leen ay jàkk mu ne ñu ne looloo tax bi nga xam ne ci la tudd juif yi xadis bi mu tudd chrétiens yi kese kese ci xadis sayyidatu Aïsha ba léegi mu ngi sax imaam muslim gisoon nañ ko te tamit mu ngi ci euh, muttafaqun alayhi la bi mu tuddee chrétiens yi kese dane ida kaana fihim ar-rajulu saalihu fa maata banaw ala qabrihi masjida bu ko baax génnee àddina ci ñoom dañuy tabax ci xabroom benn jàkk te tuddul yonent yi bi nga xam ne ci la tudd ci beneen version hadis bi ah, beneen hadis sax du version mais bu Seydou ab naa Abu Hurayra comme ñu ko gisoon sànq bi mu tuddee juif yi kese dane qaatalallahu alyahuuda ittaxadu qubuura anbiyaa'ihim masaajid waaw mu tudd yonent yi fii ci juif yi ne buur yàlla rëbb na juif yi waaw ñoom dañoo jàppe seen bàmmeelu yonent yi def ko ay jàkka nga gis ne ba mu tuddee même nu version yi dajaloo fële bi mu tuddee ku nekk denn yoon fële dana ñoom dañuy chrétiens yi dañuy jàppe ku ku baax ci ñoom bu génnoon na lii lañ koy defal juif yi bi mu leen tuddee mu tudd yonent yi kon ñu ne loolu day wan ne fële bi ñu leen boolee c'est juste pour dire k de day dindi saalix bi bi dugalaale leen ci ronu yonent yi waaw am na nag beneen tontu boo xam ne dañ ne li tax mu tudd yonent yi ne juif yi ne seen yonent ñoom dañuy jàppe seen yonent yi mooy apôtre rek waaw mooy comme apôtre yi la rek xam nga lu mel noonu léegi ñi wax lii dañuy sukkandikoo naan lañ waxoon ci suuratu yaasin naa Seydina Isaa yónni woon waaw ca Antakiya waxoon nañ la loolu dëgërul loolu ñooñu yàllaa leen yónni waaw ñooñu yàllaa leen yónni wadkur e, wadrib lahum mathalan ashaabal qaryati id jaa'aha al mursalun id arsalnaa ilayhim ithnayni fa kaddabuuhumaa fa azzaznaa bi thaalithin fa innaa ilaykum mursaluun fàttaliku ah wadrib lahum leen masaal misaal misaal jox leen exemple jox leen loo xam ne dañ ciy jànge ah ashaabal waa dëkk ba nga xam ne jaa aha dikkal na ko almursaluuna yonent ya aleyhimu salaatu wasalaam id fàttalikul ba nga xam ne mooy jamono ja nga xam ne arsalnaa man borom bi yónni naa ci ñoom isnay ni ñaari yonent fa kaddabuhuma gaa yi weddi leen leen waxu ngeen dëgg waaw du waxu ngeen dëgg mu ne fa naa ñu daal di leen renforcer gindee na dëgëral bi saalisin ci keneen fa qaalu gaa neen way ma ne ñu mu ne leen ñun yoon la ñu yónni ci yéen xam nga lool waxoon nañ la bari na ci tafsirkat yi ñu naan ñooñu noonu mooy ay apôtre lañu woon mooy ay xawaari yoon lañu woon Seydina Isa moo leen yónni dëkk bu ñu naan Antakiya di Antioche Antioche mais loolu lañ na ne daa dëgërul loolu dëgërul yàllaa leen yónni voilà te waxoon nañ la lu tax le fait mu mbugal dëkk ba ñoom ñépp te waxoon nañ la comme le Seydina Abu Sa'id al-Khudri waxoon ne buur yàlla ba mu yónnee tawraat ba léegi mbugalul ab dëkk ñépp kon nag loolu nan la mën a nekk ñoo xam ne Seydina Isaa leen yónni ah waxoon nañ la li tax ne loolu dëgërul léegi kon mooy ñoom ñu ne comme ñooñu la rek suñu boroom a ngay tudde leen mursalun te pourtant ki leen yónni dëgg-dëgg mooy Seydina Isaa te yoruñu darajaay yonent comme yonent yi nga xam ne buur yàllaa leen yónni comme naa Isaa Seydina Muusaa Seydina Idris ak ñooñu yoruñu daraja jooj Seydina Yunus non mais Seydina Isa moo leen yónni mais loolu noonu façon boobu da ngay gis ne dëgërul la am na beneen tontu bu lenn ci boroom xam-xam yi tontu ne mais c'est que simple même bu dee ne juif yi xam nañ ne chrétiens yi xam nañ ne bu dee yonent bi nga xam ne moom la ñuy topp muy Seydina Isa amu fi bàmmeel loolu leer na ala alayhi alayhi afdalu alayhi salaatu wassalaam loolu leer na mais li tax yonent mi alayhi salaatu salaam tudd leen fii mais c'est normal parce que ñoom ñépp banu Israël lañ waaw ñoom ñépp banu Israël lañ Seyna Muusa fan lañ ko ne wa iz qaala Muusa li bani Israël inni rasulullahi ilaykum fàttalekul ca suuratul Hashr foofu la woon wala Saff fàttalekul ba nga xamante ne nii qaala la wax. Isa non Muusa Seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam li bani Israaïla wax waa banu Israaïla di yahuud yi di doomi Israaïl yi di doomi sënu Seydina Yaaqub yi ñooy juif yi ne leen yaa bani Israaïla e eh, yéen banu Israaïl inni rasuulullahi ilaykum man ndaw yàlla laa bu mu yéen bu mu bu mu yónni ci yéen ñu ne loolu leer na Seydina Isa fan lañ ko yónni non wa id qaala Muusa li qawmihi pardon alquran dane wa id qaala Muusa ba Seyna Muusa wax li qawmihi ay ñoñam ay ñoñam ñoñam mais ñooy waa banu Israël yaa qawmi ay yéen samay ñoom inni rasulullah ilaykum man ndaw yàlla laa ci yéen ah ñu ne leen waaw kay kon Seyna Isa Seyna Muusa waa ba mais moom ci ñoom la bokk te ci ñoom lañ ko yónni wa ma min rasulin illa bi lisaani qawmi suñu borom nee na yónniwuma benn yonent lu dul ci langage langu ay ñoñam ngir mu leeral leen li nga xam ne moom lañ yónni ci ñoom kon seydna Muusa alayhi salaatu salaam seydna Daawudu seydna Sulaymaan ak ñi ci tegu ñépp alayhimu salaatu wassalaam seydna Yuusuf seydna Yaaqub ñeneen ñépp ah ñoom fan lañ leen yónni mais ci waa banu Israaïl ñu ne la léegi Seyna Isa dellul ci saar bi nga waxoon sànq ci ñan la ko Seyna yonent ma lay sax suñu borom yónni wa id qaala Isa ibnu Maryama ya bani Israil inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-tawra wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad lo ba Seyna Isa alayhi salaam ne yéen waa banu Israil inni man rasulullahi ilaykum ah dane waa banu israil ndax yaayam ci ñoom la bokk xam nga buñ naan mu comme li mufassiruna di wax mooy foo xam ne danga fa am bàyyi le fait nag boo naan yaa qawmi yéen samay ñoñ mooy foo xam ne danga fa am bàyyi mais kon ko moom amu fa bàyyi Seydina ndax amul bàyyi alayhi salaatu wassalaam lim leen wax yaa bani israil kon mooy gis nga peuple bi ñu yónnoon Seydina Muusa yónni woon fa Seydina non biñ yónni woon nañ commencé ci kaw Seydina Yaqubu yónni woon fa te mooy mooy seen maam yónni woon fa Seydina Yuusuf yónni woon fa asbaat yi sët yi fa Seydina Muusa yónni fa Seydina Daawud yónni fa Seydina Sulaymaan ñoom ñépp peuple boobu ñoom Seydina Daawud ak Seydina Sulaymaan ak kan seynaa Yaxya ñoom ñépp fi ñu leen yónni mooy fan mais mooy waa banu Israël mooy juif yi te ci ñooñu lañu yónni seydina Isa ibn Maryam ala nabiyina wa alayhima afdalu salaati wassalaam ñu ne mais kon c'est pareil moo mooy ñooñu buñ leen nee chrétiens yi mais ndax xam nga ñooñu nag ci yoon mooy xanaa xamoo juif yi ci yoon dañu waroon nekk chrétien non pas waxu ku paa bu ci dégg nag comme chrétien ni ñu dégg chrétien ñu ah non non mooy ñoom dañoo waroon a topp Seydina Isa bi mu fi ñëwee parce que moom nabiyun rasul la yonent la boo xam ne ci ñoom lañ ko yónni comme ni ñu yónni woon Seydina Muusa ci ñoom ñoom dañ ko waroon a topp tal lu mu leen jox ñu jël mais ci ñoom lañ ko yónni noo yónni wuñ ko ci ñeneen kon bu suñu borom nee chrétiens yi ak juifs yi chrétiens yi dañu jàppe seen bàmmeelu yonent yi def leen ay ay jàkka wala fu ñuy sujoote mais mooy yonent juif yi ñoo yonent chrétiens yi parce que chrétiens yi ci seen bopp ci juif yi lañ bokk parce que foofu mooy cosaan li foofu lañ leen yónni te yonent bu ñu yónni woon yonent bi aleyhi salaatu salaam li wax ne bokk na ci sama jagle yi dañ ma jagleel jagleel nañ ma cinq yoo xam ne dañ kenn jag sama jagle la bu ma yàlla defal defalu ko yonent yeneen yonent yi ma jiitoon aleyhim salaatu wassalaam mooy wa kaana rasuul wa kaana nabiyu yursalu ila qawmihi moom ci yonent bu ne ci say ñoñ liñ la doon yónni man nag ñu yónni ma ci nit ñépp kaas ci nit ñépp lañ ma yónni kon kay seyna Isaa fan la yaayam bokk ci waa banu Israayil foofu la juddoo foofu la nekk fa la juddoo fa la nekk ñu yónni ko fa mais ci ñoom la ko yónni moo tax ba muy woote dane yaa bani israil inni rasulullahi ilaykum waaw waaw Seydina Muusa dane woon yaa qawmi lima tu'zunani voilà waxul woon yaa qawmi inni rasulullahi ilaykum dane yaa qawmi lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaykum falamma zaagu wa zaaga Allahu qulubahum wallahu la yahdi al-qawma faasiqin wala zalimin ah kon mooy kon Seyna Isa alayhi salaam fi ñu yónni Seyna Muusa ak Seyna Daawud ak Seyna Haarun ñoom foofu lañ ko yónni kon kay ñooñu même même même peuple bi la même peuple bi la kon même peuple bi kay buñ nee ñoom seeni yonent mais c'est pareil kon ñi mujj a ñëw ñoom ñu njëkk ña seeni yonent lañ waaw seeni yonent lañ rek ñoom dañ leen a digaloon bu Seydina Muusaa ñëw Isaa ñëwee ñu gëm ko gaa yi bañ koo ñu bañ koo gëm waaw kon loolu kese la te awaana nag tontu bi mooy bi gën a dëgër waaw mooy li gin a dëgër que ne lii moo tax mu boole leen ci que ne ñoom ñépp a yem mooy ndax ñoo bokk yonent kese même boo nee ñee benn yonent lañ leen xamal juif chrétiens yi mais c'est normal mais nag ñeneen ñépp seeni seeni yonent la comme rek jullit bi ni muy mën a taxawee ne ñun Seydina Muusa suñu yonent la waaw bi inna awla an la bi ibrahima lalladina la lalladina maa wa hada an-nabi walladina taba'u yonent suñu boroom nee na ah ñi gën a yey ci Seydina Ibrahima xam nga euh, alayhi salaam juif yi dañ doon wax ne ñoom moom moom ñoom ñoo gën a yey ci moom chrétiens yi tamit di wax fooye ah ku nekk di wax rek waaw di xëcc jëm suñu bor suñu boroom ne yeneen clore saa lii ñuy wax yépp benn dara amu ci waaw waaw koo ci gis mu naan maa gën a bokk ak Seydina Ibrahim alayhi salaam waxuñu dëgg na awla naasi bi Ibrahim ñi gën a yey ci Seydina Ibrahim mooy ña ko gëmoon ak yonent bii ak ñi nga xam ne muy alayhi salaam ak ñi ko topp mooy ñoom ñii ñoo ko yey ñoom mooy dafa def par succession lu tudd mais tekkiwul ne ñoom ña ca kaw ñoo ci gën a yey yonent bi alayhi salaam non non non du loolu de par succès mooy dafa tudd Seydina Ibrahim tudd ñi ko topp automatiquement mu tudd yonent bi alayhi salaam ak ñi ko topp ne ñii la. mooy ku nekk ci tànk yam ne woon yaa gën a yey ñii nga xam ne chrétiens yi juifs ku nekk falsifié nga sa diine di topp say bànneex. waaw mooy ne ñoom yow yi dañ juifs yi dañ leen a topploon Seyna Isa bu ñëwee gaa yi bañ faale wuñu ko te ñoom lañ ko yónni yónni ko ci ñeneen kon nag affaire bi loolu kon c'est simple ittaxadu dañoo jàppe qubura anbiyaa'ihim ñoom chrétiens yi qaatatal qaatala allahu alyahuuda wala la'ana allahu alyahuuda wan nasaara ittaxadu qubura anbiyaa'ihim masaajid c'est simple boo ma nee chrétiens yi amuñu yonent si amuñu yonent buñ suul ci kaw suuf amuñu ko pour l'instant amuñu ko amuñu fi yonent buñ suul bo mooy bi ñu yónni woon di ñoom direct muy Seydina Isa mais ñi ñeneen ñi ci des seen yonent lañ non même peuple bi la non xoola pour nga gën a dégg mbir mu ngi mel ni nañ jël exemple bu jege ñu ne sénégalais yi Sénégal dafa amoon yonent bu fa ñëwoon ay yonent yu ñu ko yónni woon yonent yooyu génn àddina am beneen yonent ñëw fa nekku sénégalais comme ñoom comme ñu leen ah, comme ñu jiitu woon léegi nag sauf que ñoom sénégalais yi dafa am ñoo xam ne ñu bari ci ñoom dañoo bañal yonent bi mujj ñëw ki mujjee ñëw ñu ne ñun bu ñu la gëm ñun kële lañ gëmoon ñële lañ gëmoon ñu yàgg ñi ñu ne ci léegi yonent bu mujj bi nañ jël muy gam-gamle ko comme exemple Seydina Isa pour nga dégg wax ji moom amu fi bàmmeel mu génn dina amu fi bàmmeel est-ce que bu boobaa manumaa taxaw ne sénégalais yi de ñoom dañoo jàppe seen seen seen seen seen seen kii yi xabru yonent yi def ko ay ay ay ay ay bàmmeel mais mën naa ko wax parce que koo ci wax ku ne même boo nee mais ñu mujj amuñu woon kii ah ñoom seen seen yonent dañ koo yóbbu ci kaw dañ naan la mais ñoom ñépp lu ñuy sénégalais benn yoon est-ce que du ñoom ñépp lañ yónni woon yonent yooyu yépp même ñi mujj ñoom mooy ña ca kaw seenu kàccoortee taxoon ñu ne duñ topp kii mu jumee dañ ko waroon a topp ndax yonent bu ñëw ci peuple beneen bu ñëwee da war a topp ndax ñoom ñépp benn mission lañ yor waaw benn mission lañ yor kon mu ngi noonu lool loolu simple la moo tax non jarul kii yu gudd yeeg ak kii yeeg walla loolu day wane mais affaire bi leer na mooy ne même peuple bi la ñoo bokkoon yonent mooy yonent mooy lenn la chrétiens yi am ñoo mujjee ñëw mais ñoom ñépp même peuple bi la seen yonent mujj ñëw amu fi amu fi xabru dëgg la mais man nañu ne yonent yële ñooy seen yonent lañu waaw ndax ñoom ñépp ay yonent banu israil lañ yu ñu yónni ci waa banu israil ni ñu yónnee seyna yaqub seyna mu euh, idris non non non seyna mu yun euh, euh, yu yusuf asbat yi ah Seyna Suleymaan Daawud ñoo ñépp niñ leen yónnee banu Israël noonu la yónnee Seyna Isa ci muy même boobu bi kon ñu ne la kon côté boobu yaakaar naa ne leer na am lii daal laa gis ne mooy li gën a dëgër insha allahu taala wallahu nag taala waaw ala am na ñeneen ñu tontoone leen ñu ne boo boo gisee juif yi <coughs> bon wala noonu baax na day gën a guddal rek voilà léegi léegi euh, kon affaire baa ngi noonu affaire kon ñooñu euh, ñu ngi woon ci côté xambali <coughs> yi ñu ngi woon ci côté xambali yi rahmatullah alayhim ñoom nag Euh, rahmatullah gis nga ñoom lii ñu wax nii ñu ne non seulement yonent bi aleyhi salaatu salaam mi ngi ko waxee c'était pour mettre ñu en garde ñu bañ a def ni ñoom moo tax nga gis ci yenn riwaaya yi yuhadhiru misla ma sana'u riwaaya raawi bi ne ah li tax ñu def lool sagesse bi yonent bi aleyhi di di mettre en garde xeetam ne juif yi chrétiens kat rëjoom rëbboon nañ leen ndax lii ah yuhadhiru day mettre en garde xeetam misla ma sana'u ñu def lu mel ni liñ defoon waaw te yonent bi alayhi salaatu ñu ne moom ci boppam doon na mooy tandakuloo xeetam comme ni nga xam ne noonu la ko imaamu Maalik solowee jële ko ci Zayd ibn Aslam boo demee ci Muwatta an Ataa ibn Yasaar muy xadiis boo xam ne mursal la mu ne anna rasulallahi kene yonent bi alei satu salaam nee na allahumma e yàlla maa ngi lay ñaan laa tajal yal na bul def qabri sama qabru wasanan mu nekk ab xërëm yu'bad boo xam ne dañ koy jaam ishtadda ghadabullahi ala qawmin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid ñu ne ishtadda tar na ghadabullahi yonent bi alei satu salaam ne merum yàlla tar na ci nit ñoo xam ne dañoo jàppee qubuura anbiyaa'ihim seen xabrooy euh, yonenti masaajid def koy jullukaay ñu ne lii lépp day gën a dëgëral li nga xam ne moom lañu wax te tamit ñu ne gis nga liy gën a wan li ñu wax mooy li gën a dëgër ñu ne imaamu ahmad dafa solo bi sanadin saxiix muy xadiisu abu ubayda ibn al ah radiyallahu anhu mu ne aaxiru ma bihi nabiyu sallallahu mu ne li mujj bokk na ci li mujj li yonent ma lay saar saam dénkaane yim def wax ko dane axrijul yahuuda ahlal xijaazi wa ahlal najraani min jaziratil arab wa'lamu anna shiraara an-naas alladhiina ittakhadhuu qubuura anbiyaa ittakhadhuu masaajid mu ne moom Seydina Abu Ubayda Aamir ibn al-Jarraah radiyallahu mu ne kon bokk na li mujj ci li Yonent bi alayhi salaam dénkaane wax dana génn leen juif yi nekk Hijaaz péninsule arabe yi génn leen leen wa ahlu najraan ak waa najraan min jaziratil arab ñoom ñépp génn leen leen péninsule arabe la te na ngeen xam mooy ci nekk ci lal bi mu faatoo ci dernier yi mujjee dénkaane mu ne la te na ngeen xam anna shiraara naasi ñi yées ci nit ñi alladina mooy ñi nga xam ne ittaxadoo dañoo jàppe xubuura anbiyaa'ihim seen bàmmeelu yonent yi masaajida def ko ay julli waay waaw waaw te imaamu ahmad soloo na ci xadiisu seydna usaama ibn zeyd mu ne yonent bi aleyhi salaatu salaam bi mu feebaree noon dane dane ko dugalal ma woowal ma sama saxaaba yi mooy woowal ma ñu